وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله faqabbaluu yadahu wa rijlahu wa qaala nashhadu annaka nabi rawaahu tirmiziyu wa ghayruhu rahmatullahi alayhima bi asaaniida saxiixa kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah ginnaaw biñ gisee suñu jotaay bi ñu génn ba léegi chapitre dernier chapitre ci kitaabu salaam garab bu mujj te buntu bu mujj ci téere bi muy baabu istihbaabil musaafahati inda liqaa muy chapitre cent quarante-trois hadith numéro huit cent quatre-vingt-huit lañ gisoon mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rajulun ya rasuulallah ar-rajulu minna yalqaa axaahu aw sadiiqahu ay yanhanii lahu gisoon nañ ko sallallahu alayhi wa sallam tey ñu war a gis hadith bi ci tegu mooy xadis huit cent quatre-vingt-neuf mu ne waxoon nañ la gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn ñu ngi la ko doon fàttali bi ñuy tëj muy Safwaan ibn Assaal al-Muraadi ta'ala anhu taalibe la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wa annahu qaala neena qaala wax na yahuudiyun ab yahuud li saahibihi àndandoowam wax ko benn ci mbokk yahuudam yi na ko izhab waay teeñu ay wa ñu dem idhab bina àndal ak ñun ñu daal di laxas daal di dem ila hadha nabi ci yonent bee sallallahu alayhi wa eh, dinañ ñëw ci guddalu xadiis bi <laughs> bi mu ko waxee lii waa ji am na lu mu tontu waaye da koo tënk fii fa ata ya rasulallahi sallallahu alayhi wa ñu dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu an tis'i ayatin bayyinat ñu laaj ko eh, ci juróom ñeent juróom ñeenti ay aaya yoo xam ne yu leer naññ la waaw yu leer naññ yi nga xam ne euh, moom la Seydina Muusa alayhi salaam moom la ko boroom bi joxoon mu yóbbul ko nguur sa nga xam ne ju doy waar dañ doon wax Firawn muy Firawna nekkoon buurub fa nga xamante ne mooy l'Égypte waaw léegi fa zakaral xadiis nee na mu daal di tudd xadiis bi nag waaw mu tudd xadiis bi ilaa qawli ba hadis bi gudd na loolu la bëgg wax ba fi nga xam ne ci lay waxe ne fa qabbalu ñu mujj daal di fóon yadahu loxo yonent bi salaam wa rijlahu ak tànkam waaw kon lii la eh, lii nii la mu ne waqaalaa ñu ne nashhadu ñu ngi seede ne annaka ka yow mii nabi yow ñu ngi seede na yow yonent nga alayhi salatu wassalam mu ne rawahu soloona ko at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi wa ghayru ak keneen ku dul moom kooku nag mën na nekk ñaa ñi nga xam ne dañ leen gis ci e, nettali bi ci e, taxrij bi kenn ci ñoom wala ñoom ñëpp da saa nii da ci ay càllale yoo xam ne saxiixa yu wér la kon ginnaaw e, li nga xam ne mooy biñ gisee xadiis bi nii mu des hadis bii nii est-ce que Abu Isa at-Tirmidhi kese solo ñu la déedéet hadis bi al Ahmad <coughs> ibnu Muhammad jiitu woon na daal di koy solo waaye ki nga xam ne mooy al imaam ibnu al imaam an-Nasa'i rahmatullahi koy solo tamit al imaam Ibnu tamit lu niroog li ah, rahmatullahi ala al al imaamu Abu Iisa da ko indi ci ñaari bërëb hmm? indi na ko d'abord ci ki baab waabul istizaan wal aadaab an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi qiblatil yadi war rijl kon foofu la ko njëkk indi après mu indi ko ci abwaabu tafsiiri al qur'aan abwaabu tafsir alqur'ani an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun wa min surati bani israil alayhi salam kon buñ jëlee buntu bu njëkk bi fi mu ko njëkkale mu ne haddathana mu abwaabul istizan mu ne haddathana abu kurayb mu ne daal dinañuy nettali abu kurayb di muhammad ibn al-ala ibn kurayb alhamadani rahimahullahu taala sëriñu alkufi sëriñu wa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Idris wa Abu Usama mu ne ñaari nit ñi ñoo ma nettali muy abu muy Abdullah ibn Idris di Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad ah, ibn Hujayya ibn al-Ashab Abu Muhammad al-Awdi az-Za'afiri al-Kufi rahmatullah alayhi wa Abu Usama muy Hammad ibn Usama tay Hammad ibn Salama lañ gisoon ak Hammad di la wax diggante moom ak Hammad ibn Zayd kii beneen Hammad la muy Hammad ibn Usama abu usama al-qurashi al-kufi mawlahum al-hashimi al-qurashi al-hashimi mawlahum waaye al-kufi rahmatullahi alayhi min hammad ibn usama ibn zayd al-qurashi rahmatullahi alayhi an shu'ba kon ci ñaari sëriñam yi la ko jële ñoom ñaar ñem ñu jële ci shu'ba di shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-utaki al-azdi abu bistam al-wasiti al-basri sëriñu ki nga xam ne mooy amirul mu'minin rahmatullah alayhi an amr ibn murra mu jël ko ci amr ibn murra ibn abdillah ibn tariq ibn al-harith rahimahullahu ta'ala abu abdillah ñi ne abu abdirrahman al-muradi al-kufi al-a'ma rahmatullah alayhi an abdillah ibn salima hmm? moo ko jële ci abdillah ibn salima al-muradi al-kufi rahmatullahi alayhi an Safwan ibn Assal moo ko jëlee ci Safwan ibn Assal al-Muradi mbokkam la woon ar-Rabadi min bani Rabad ci la bokkoon ibn Zahir ibn Amir rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu al-Kufi saxaaba Yonent bi alayhi salaam annahu qaala léegi imaamu Tirmidi fii day indi nag guddaayu hadiis yi waaw mun na wu qaala Sayyidina Safwan ibn Assal man gisoon ca baabu tawba <laughs> wa an Zirr ibn Hubaysh voilà hadith numéro 19 la woon ah hadith numéro 19 lañ gisoon wa an Zirr ibn Hubaysh waaw Allahu akbar baabu tawba chapitre numéro 2 kon muy Safwan moom ibn Assal al-Muradi mu ne qaala yahudiyun annahu qaal mu ne qaala wax na yahudiyun ab yahud li saahibihi wax mbokkam ne ko idhab bina ila hadha an-nabi ne ko ñëwal ñu dem àndal ak man ñu dem ci yonent bee ah ba nga ko waxee fa qaala saahiba mbokkam ma ne ko laa taqul nabi lii laa wax ne waa ji am na lu mu tontu de ne ko déet sa waay bul wax bul wax yonent yow itam innahu law sami'aka kaana lahu arba'atu a'yun ndax lii nga wax sa kàddu bii nga wax nag ne yonent la bés bu ko déggoon muy seede boo xam ne ci ñun kàngamu yahuud yi la jóge ah kon dina bit bit te koo xam ne waaw mbégte gi da koy jaare fu mu nekk mel ni ko yor arbaatu ayun ñeenti <laughs> eh, ñeenti wala beneen riwaay bi arbaa arbaa waaw li nga xam ne mooy ñeenti gët waaw ah illaa tey mu day bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg waaw day kontaan lool sax hmm? waaw kon nag bàyyil kon sa wax jii ngay wax hmm? bu ko waxati ah léegi nag ah faata ya rasulallah waaye ah, kon baax nañu dem <laughs> ñoom ñaar ñu dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa saalahu an tis'i ayatin bayyinat ñu laaj ko ci juróom ñetti laaya yoo xam ne yu leer la waaw léegi nag laaya yooyu euh, comme li al Mubaarak fuur yi wax ne laaya yooyu ak lii yonent bay saa saam tontu mooy tontu na leen laaya yi mais da leen lu yokkal loo xamante ne beneen mbir la waaw mooy dafa commencé beneen wax <laughs> xam naa moo tax mu ne amaana ki nga xamante ne ni ñooy raawi ñoom ñoo dindi ne loolu comme que ñu xam la ci alquran ndax alquran dafa wax aaya yooyu yëpp ah bi mu naan wa laqad aatayna Muusaa tis'a aayatin bayyinaat fas'al banii Israa'iila idh jaa'ahum faqaala lahu firawnu inni la azunnuka ya Muusaa mashuura ah suñu boroom ne walaqad dëgg-dëgg aataynaa Muusaa tis'a aayaatin bayyinaat ni dëgg-dëgg joxoon nañ Seydina Muusaa alayhi salaatu wa salaam juróom-ñeenti laay yoo xam ne yu leer la laajal waa banu Israaïl ba mu leen dikkalee firawna ah moom lan la tontu ne in man daal yàpp naa ne man lan li ma gëm sax du daa njortu de man man daal li nga xam ne am naa ci yaqin mooy yow yaa Muusa yow Muusa mi yam jabarkat képp nga waaw dañ laa jabar quoi waaw dañ laa jabar yow àndoog sa ma mashuura après da ko traité de saaxir moom ci boppam <laughs> voilà comme quoi contradiction yi mooy yow dañ laa njabar bu subaa ñu ne ko yow yaay njabarkat bi ainsi de suite waaw <laughs> waaw <laughs> waaw naan naan naan ñii daal ah ñaari saaxiraani tazaaharaa kese la waaw waaw saaxir <laughs> waaw daal saaxir la waaw inna eh, eh, eh, rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ba pare naan daa wéradi kon yooyu noonu moom la ñii laaj waaw moo la al imaam mais yonent bay saa saam ci riwaaya bi leeralul lool mais tontu leen ko mais kiy nettali ñi nettali mbir mi ñoom moom la naan <laughs> dafa mel ni ñoom euh, euh, euh, mu ne lii nii zakarahu uqayba aqiba al jawaab walam yadkuri raawi al jawaab istighnaa'an istighnaa'an bima fi al qur'aan aw bi ghayrihi waaw wa yu'ayyiduhu ma fi riwayati Tirmidhi fi fi tafsir fa sa'ala an qawlillahi ta'ala wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin moom la ñu wax sànq mu ne lii nii parce que bi nim ñëwee di nga ko gis léegi dañu bëgg jàll di jàll di jàll par ndànk-ndànk mais di nga gis ne du tis'a ayat yi la yonent en tout cas ci riwaaya bi wanewul ne loon saasam loolu la tontu pourtant tontu na ko pare bi mu tontoo loolu la ci teg lii léegi nag ñoom ñoo di lii loolu la naan la lii nii ah, lii ñëw nii beneen kalaam la mustanaf kalaam bu bees la bu ñu tàmbali boo xam ne yoneen saa salaam ba mu leen tontoo ci juróom-ñett yañ ko doon laaj ba pare aaya ya après nag mu ne lool raawi yi ñoo ko suti waaw doy loolu yi nekk ci alquran te mu ne lii li koy leeral mooy ci wax naa la imaamu Tirmidi da ko soloo ci ñaari bërëb ci kitaabu abwaabu tafsir an rasuulillahi sallallahu alayhi wa na ko foofu te foofu yahudi ñaari yahudi yi liñ wax dane gaa yi Seydina Safwan dane fa ataya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa sa'alahu ñu laaj ko an qawlillahi azza wa jalla ci waxu yàlla bi nga xam ne moom la wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat wa dëgg dëgg joxoon nañ Seydina Musa juróom-ñeenti laay yoo xam ne yu leer la mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tushriku billahi shay'an wa taznu hmm? wala taqtulu nafsa allati harama la bil illa bil haqq loolu ti ayaat yi lañ ko lay xam nga ti ayaat yi dul yi mais mooy da leen cee tontu ba pare tegal leen ci lii loolu la al imam al mubarak fuuri wa huwa haqq te lim wax mooy dëgg loolee lay wax nii voilà léegi nag kon léegi ti fa ayaat yooyu kon da ngay gis ni fii yoneen saa sam da leen tontu ba pare mais yi bi koy yi koy indi dafa doyloo rek li nekk ci alxuraan ndax loolu leer na ci alxuraan ah léegi ti fa ayaat yooyu ñoo yoon alquran leeral na ko mooy yatam wi waaw waaw <laughs> yatam woo nga xam ne bu ko sànni woon mu nekk jaan waaw Firawna tiit waaw wanaan ko lii sihr nga fi indi waaw boobu mooy bu njëkk bi wal yadd ak loxoom bi mu ne ko woon wadmum yaddaka ilaa jaybika ilaa janaaxika boog taxruj baydaa min ghayri su'in jëlal sa loxo nga dugal ko ah, ci ci ci ci sa wàll wi ah. après dina génn weex tàll waaw loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy tuufaan ba ñu wàcceel leen ak tuufaana wal jaraada wal qummala wa dafadi'a ayat te suuratu euh, Araf waaw tuufaan bi mooy mbënd ma ma leen borom bi sotti woon ndax seenu kàccoor te muy ñeent ñaata lañ yat wi loxo bi tuufaan bi ñett wal jaraada njéeréer yi criquets yeeg sauterelles yi ñëw yàq seen mbay mépp wal kumbala téeñës waaw Firawna di rayi téeñ fu mu toll mook ay mbokkam juróom wa dafadi'a ak li nga xam ne mooy mbott yi crapaud yeeg ngoq yi ngoq ya walla grenouille yi fees fa del waddama ak deret ya juróom ñaar hmm? ak euh, euh, euh, jamono yu metti ya sinin yu metti ya waaw at yu metti yu bekkoor wa naqsin aku wàññi min as-samaraat ci li nga xam ne ba mu leen dalee nag ah ñu wàññi mu wàññi lool mbay ma nga xam ne économie Égypte ci la basé woon ah nga xam ne lépp nag daal di yàqu nag wàññeeku bu baax ba bekkoor am xa xiif am maral am waaw lii mooy mooy fukk yi waaw léegi ci kaw noon moo tax al imaamul Mubaarak Fuuri mu ne wa ala hada rahimahullah fa qawluhu la tushriku kalaamun mustanaf zakarahu wala aqiba aljawaab walam yadhkur raawi aljawaab istighnaan bima fi alqur'aan voilà lii nii da ko tudd kon lii la ñuy xamane lii mooy tisan mooy yi waaw waaye ginnaaw bi mu leen tontoon nag li leen wax lii nga xam ne raawi moo ko tuddul yë- day loola nekk ci alqur'aan wala feneen eh, léegi te wax na li koy dëgëral ci li nga xam ne mooy eh, suratu ci tafsiru abwaabu tafsir mu ne nag kantaa yii yonent bay saa saam di lim te ñu war ko gis léegi mu ne wa amma al ahkaamu al aamma ash-shaamila lil milal ath-thaabita fi kulli ash-sharaa'i' wa bayaaniha ma ba'daha summiyat bi dhaalika li annahaa tadullu ala haali al-mukallafi bihaa an as-sa'aadati wash-shaqaawa mu ne kantaa laaya yii mooy aate yii nga xam ne moom la yonent saa saam tudd nga xamante ne nii da leen ko tee yokkal yeneen neuf ba pare yokkal leen benn boo xam ne ñoom la jagoo ñoom yahuud yi mu ne loolu ay àtte la yoo xam ne dafa matale ba pare daal di làmbul yépp yoon yoo xam ne yonent yi fi jaar yépp àtte yi ñoo ko bokk benn soppeewu ko ci ci kulli shara'i tëralin yépp waaw ak di ko leeral waaw mu ne loolu nag dañ koy woowe tamit dañ koy woowe laayaat di ko woowi laaya parce que mandarga la yoo xam ne day tegtale xaalu mukallaf bi eh, ak tamit li nga xamante ne di tegtale que ne eh, tegtalu ndax mu ngi ci yoonu saada mooy texe ak wala mu ngi ci yoonu shaqaawa muy texee léegi nag lañ dugg nag kon ci li yonent saa daal di wax yahudi bi mu leen tontoo ci tisan yi mu indi leen yeneen tisan mu ne leen fa qaala lahum kon buñ ñëwee fa sa'alahu an tisin ayatin bayna fa qaala lahum yonent saa salaam ne leen laa tushriku billahi shay'a premier bu leen bokkaale ci yàlla dara ak yàlla dara wala tasriqu ta bu leen sàcc wala taznu ta bu leen njaaloo wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haqq bu leen faat bakkan bi nga xam ne borom bi moo ko ñoŋal lu dul daa def loo xamante ne nii borom be ne rey leen ko ngeen faat ko ah ñaataangoog bul bon bokkaale bu leen sàcc bu leen njaaloo bu leen rey bakkan ñeentaangoog wala tamshu bi bari'in ila zi sultanin li yaqtula ta bu leen dox yóbbu waaw waaw traduire devant la justice koo xamante ne ni moo am dëgg ah. innocent la deful dara waaye gën ëpp koy avocat gin koo baax la gin koo mën a wax alxanu waaw bi xojjateeg parce que yow al yow yow daal alxan bi xojjateeg yaa gina mën a manier la langue man a kii man a convaincre ndax yow yor nga parole yéega bu neex wala am nga avocat le le le ténor de de de de du barreau de New York wala de Paris wala de Dakar nga am comme avocat hmm? ngeen fekk koo xamante ne nii dara defut yéena ko tooñ bëgg nangu alalam jaar ci ñooñu ñu daal ngeen yóbbu leen walaa tamshu ta bu leen wéy di dox bi bari in koo xam ne ab innocent la deful dara dafa set ilaaji sultaan ngeen yóbbu ko ci koo xamante ne boroomu ko euh, pouvoir la moo xam mu monsieur le juge wala koo xam ne mooy joxe àtte bi foofu wala bu dee foo xam ne amul juge waaye kilifa gay ñëw rek di décider li yaqtu la ba pare ngeen jaar ci yookuma dara ngeen tuumaal ko loo xamante ne nii dañ ko war a fàtte deful dara loolu bu leen ko def ah wala tasharu ta bu leen jabar waaw bu leen jabar bu leen dikk njabar ta bu leen njabar wala takulu beneen bi ta bu leen lekk ar li nga xam ne mooy riba wala taqzifu ta bu leen bi ŋàññ muhsana di jam koo jigéen koo xam dafa sangew nga ñëw tuumaal ko accuser ko di njaaloo wala ci nii ah borom sër bu woyof yi ah, yeen fii rek la ah, wal iyaazu billah <laughs> wala bu leen jam de waaw di tuumaal muhsana koo xam ne dafa sañaw wala tuwallu alfiraara yawma zah bu leen wane gannaaw daw bésub xare mu ne lii mooy neuf yi mu ne leen nag wa aleykum ñeel na leen xaasa loo xam ne yéen képp nag la jaboo mooy yéen yépp ñépp ci yem waaw yi ñu romb nii que waa ji Seydina Nuux la doon dund ci sariyaay Seydina Nuux wala Seydina Ibrahim wala Seydina Isa Seydina Luut Seydina Nuux Seydina eh, eh, Muusaa ñépp ci yem waaw ñépp ñoo yem ci yi ci yi sa njëkk yi amul fenn foo xam nañ naan la waaw ñun nag suñu charia l'islam ba ñëwee nag bon euh, ak lu riba nag bon da koo teggi quoi loolu garaawatul déedéet daa masa garaaw ci bépp milla bépp yoon bépp tëralin bu euh, boo xamante ne hmm, ñuy sóobuwee ci tëralin wu mag yi xàll wu mag yi di l'islam Euh, manière ba ko nit ñi di appliquer bu ci nekk da yii moom changé wul soppeekuwul waaw kon nag loolu la mu ne nag am na nag boo xam ne yéen c'est pour pour pour yéen képp wa aleykum te tegu na ci seen kaw xaasa loo xam ne yéen la jagoo waaw al yahud yéen yahud yi allah ta'budu allah ta'tadu fi sabti ngeen bañ a jalgati bisub samedi waaw parce que ñoo fi doon kii ba boroom bi mooy bis bi nga xam ne da leen a tere woon lu bari waaw ñu ci napp ak yooyu ba seen maam ya am ñu ko ci doon def ñu ne leen kuunu qiradatan xaasi'iin nekk leen ay ay golo yoo xamante ne yu ñàkk solo ngeen di doon yoo xamante ne yu kuttus te ñàkk solo du ñu tuus waaw yoo xam ne toroxal nañ lees kon loolu mu ne boobu nag ngir yéen kese la waaw moo tax ñun amuñu sabaata ah, waaw <laughs> ñun laa sabaata fi l'islam l'islam amul sabat waaw moo tax loo fi dégg ñu naan la bés sàngam moom bu ci sangu bu ci nangam loolu dul mbiri diine déedéet amul benn loolu loolu du affaire fan nga mës a gis ci sariya laay wax de même bu dee dañuy gis ñoo xam ne ci diine lañ leen xame ñeen ñi ay sëriñ lañu di respecté yooyu ay bésub bés sàngam ah àllarbay nangam ji moom bu ci kenn laal ndox <laughs> yooyu yépp dafa sore njàngaleem yonent bay saa saam yonent bay saa saam jàngalewu ko waaw jàngalewul affaire yu mel noonu jàppooy bés naan bés bii bu ci kenn sangu bu ci kenn nàngam ak ah, bu ci kenn diw wala bu ci kenn nàngam loolu noonu bokkul ci lislaam ak dara waaw sabaat amul ci l'islam am nga ñoom lu bari lañ leen di tere pour it dañuy tere seen bopp lu bari waaw sabaat bi <laughs> waaw muy samedi quoi gaawu bi léegi mu ne leen nag loolu la yéen lii moom pour yéen képp la ngeen bañ a jalgati li leen fi yàlla tere ngeen ba ngeen koy def wala ta'tadu wa alaykum xaasatan alyahuda alla ta'tadu fi sabt qaala bi yéegi nag bi yeneen saa tontu leen yii yépp nag qaala sayyidina Safwan ne radiyallahu anhu fa qabbalu yadahu wa rijlahu ñu daldi foon loxo yeneen tibay saa ñoom ñaari yahuud yooyu yële daa qabbalu amaana bi ñuy ñëw délégation dañoo àndoon ak ñeneen moo tax di def qabbalu waaye ci euh, tafsir bi foofu fa qabala mooy abwaabu tafsir comme niñ ko waxe sànq foofu dane gaa yi ah bi mbir mi kiiwee ni ñu def moom hmm, euh, dañoo fóon fa qabbala yadayhi wa ñu daal di fóon ñaari loxoom ak ñaari tànkam wa qaala an ashhadu annaka nabi ñu ngi seede ne yow mii yow yonent yow lool moom seede nañu ko léegi nag bi ñu waxee lool <laughs> qaala yonent saa saam mais fa maa yamna'ukum an tattabi'uni waa kon ba ngeen xamee ne yonent laa di ko seede an moo leen tere ba ngeen topp ma kon waaw waaw in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ku toppul yonent bi saa salaam la nga nekk manula valable waaw amul bon ñoom est ce que mën nañoo nekk chrétien gëm ko noonu rek gëm nañ ne bon yonent la waaye duñ jëfe moom sariyaam ba pare nekk ci déedéet loolu amul kooku gëmul du dëgg parce que al imaanu i'tiqaadun bil bil janaan wa qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih ngëm yàlla moom looy fas la sa xol sa làmmiñ di ko wax say cër di ko jëf léegi ñii an ayna ha te ayna ayna al amal waaw ana jëf ji defuñu waaye ayna wax ji wax ji sax defuñu ko dañ koy wax ni seen buudee leer loolu mandarga la buy wan ne seen xol yi dara newu ci ci ngëm googu ñuy wootewu kon nag mu ne leen fa ma yamna'ukum an tattabi'uni waa kon lan moo leen tere ngeen topp ma qaalu inna daawuda ñu ñu ñu duural keeg kàccal waaw yawut moom daa gaaw ci fen <laughs> waaw ak képp koo xam ne jikko jikko yooyu nga yor mooy jikko yoo xamante ne nii bañ dëgg ginnaaw bi nga ko xamee képp ku mel noonu fen da koo yomb waaw mensonge moom ci bout de de ses la nekk moom ku sox boo soxlaa boo soxlawul yépp mu dagg aw fen teg waaw non non non non ñoom moom dañ cee gaaw moom <laughs> waaw da ngay a kàcc le mensonge facile ngay am waaw la nit ku rëy gis dëgg bañ ko seet ko moo dàq kàcc léegi nag ñu ñëw ne inna Daawud ñu ne li tax manuñ laa topp mooy ndax kat Daawud mu prophète bi alayhi salaatu wassalaam daa rabbahu dafa ñaan boroom an laa yazaala fi min dhurriyyatihi nabi dafa ñaan boroomam que ne mu may ko que ne njabootam du deñ yonent du deñ di am ci njabootu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam waaye loolu kàcc la <laughs> waaw la waaw moo tax al al imaam al Mubaarak Fuuri mu ne rahimahullah wa haadha iftiraa'un mahd ala Daawud alayhi salaatu wassalaam li annahu qara'a fi at-tawrati waz-zaburi ba'sar muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa annahu xaatim wala xaatamul anbiya xaatamun nabiyyin wa annahu ah yansixu yansixu bihi al-adyaan wala yunsaxu bihi al-adyaan fa kayfa yad'u bi xilaafi ma axbara Allahu ta'aala bihi min sha'ni muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii moom kàcc la yoo xamante ne nii gu leer gu leer nañ. boo xam ne moom la yaawuur ñaari yaawuur yi kàccal ki nga xam ne mooy yonent Yàlla Daawud alayhi salaam mais nan la mën a lii te moom mu jàng tawraat ak zabur bi koy borom bi wàcce te ci biir téere yooyu boroom bi wax na ci ne am na yonent buy ñëw wutudu Muhammad sallallahu alayhi wa te moom mooy tëj yonent yi alayhi salaam mooy mujjug yonent alayhi salaatu wa te tamit bu ñëwee moom sariya mooy mooy nasaxal yeneen façon dundinu sariya yi amoon waaw jëfinu sariya yi muy benn yoon bi la jëm ci borom bi waaye ku nekk époque ba nga ko doon dunde yooyu yëpp bosam mooy far yu jëkk yi waaw bi mu mujj boobu mooy boobu mooy valable bu ñëwee boobu mooy valable beneen yëpp ay désuet yëpp ay tombé euh, dans les calendes grecques kenn dootu dootu doxati day mel ni loo xam ne da doon dox euh, gis nga informaticien yi léegi la dañuy génn ay ay ay kii yoo xam ne dañuy jekki daal di koy euh, désactiver ne la à partir du 4 avril képp ku yoroon version Windows nangam dootu doxati <laughs> voilà walillahi masalul ala mbiru yonent bay saasaam ak yonent yi lool la mooy bu yonent bay saasaam ñëwee la borom bi désactiver lépp logiciel yële yépp la la désactiver benn dootu ci marché bi waaw léegi nag boo ko téye naan non man maa ngi logiciel bi mais da ngay des ne dara du dox parce que ruuxu lay tax mu dox la borom bi rocc waaw ndax dootu nangu kenn bi jaamu jaamu yàlla ju yàllay nangu lu nga jaare ko ci lii ndawam bii ka sangu ñépp daal di indi te ci moom la tëje wa xaatamul nabiyyin waaw mu ne loolu nan la mu liir loolu lépp Seydina Daawud jàngale ko ba pare mu nekk ci téere bi ko yàlla jox ak tawraat mu ñëw di wax lii ah <laughs> nan lay ñaane yàlla loo xam ne daa wuteeg li nga xam ne moom la yàlla Euh, wax euh, xabaare ko ci mbiru Seydina Muhammad sallallahu la wasallam waaw mu a wala in sullima buñ ne woon sax waa léegi yahudi nañ d'accord wax jooju te loolu gën du ci d'accord parce que la mais mooy léeg-léeg da ñëw waaj ji al muxaasam waa ji nga xam day kàcc nga ngay discuter moom léeg-léeg nga wàcc ba ci niveau am quoi ngir wan ko ne li ngay wax baatil la neen la mu ne même buñ d'accord buñ buñ buñ wàccoon bañ li ñu wax fa isa min zurriyati dañ naan sayna isa alayhi salam ci zurriyati daawud la bokk waaw alayhim assalatu wassalam wa huwa nabiyyun baqin ila yawmid din te moom yonent la ba léegi faatoogul day des ba yawmid din mais loolu dara du ci dëgg li ñu wax amul